baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa wahabnaa lahum min raxmatina wa jacalnaa lahum lisaana sidqin caliya suñu boroom tabaaraka wa tacaala di waxti li nga xam ne mooy juróom fukkeelu laaya bi mooy wax ba léegi li nga xam ne moom la defaloon seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci may gum ko mayoon seydina Isxaaq ba pare ca gannaaw mu may ko seydina Yaaqub di sët ñoom ñépp mu ne ku nekk defoon naa ko muy yonent alayhimu salaatu wassalaam mu ne wa ja'alnaa mu ne wa wahabnaa lahum ma daldi leen may min rahmatinaa ci suñu yërmande gu yaatu gi def leen li nga xamante ne may leen alal may leen ay doom may leen xam-xam ba pare def leen yonent may leen alal ju bari xam-xam ba nga xam ne mooy bu doy ak la nga xamante ne mooy di ko jëfe te borom bi kese tax alayhi alayhim assalaatu wassalaam waja'alna lahum lisaana sidqin aliya ma defalal leen waywu rafet woo tudd gu rafet ci biir nit ñi gu kawe kawe kawe goo xamante ne nii saanaka mooy ñi ñëw seen ginnaaw yépp tudd gu rafet lañ leen doon tudd léegi nii mooy képp koo xamante ne nii dañoo tudd seydinaa Ibrahim alayhi salaatu wassalaam uskay moom waaye képp koo xam ne tudd nañ Seydina Ishaq uskay moom kese ngay dégg wax ju rafet bu ñu déggee tamit Seydina Yaqub ëskëy moom kese ngay dégg ak wax ju rafet suñu borom ne maa leen ko defal lisaana sidqin muy muy tudd woo xam ne ca làmmiñu nit ñi sidqin wu dëggu aliyan wu kawe ci li nga xamante ne tagg wu rafet ak way wu rafet goo xam ne du raggalante gannaaw mooy noonu lañu meloon mu ne wadkur mu ne wadkur tuddal ba léegi fil kitaabi ci téere bi ak ci saar bi Muusa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddal beneen yonent boo xamante ne nii ba léegi mooy Seydina Muusa ibn Imraan alayhi alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg moom de kaana nekkoon na muxlasan koo xam ne borom bi moo ko moo ko sellal daal di koy sellal ci lépp min kulli danas ci lépp loo xamante ne nii taq-taq la tilim tilim la suñu borom moo ko ci bàkkaar ak yépp suñu borom moo ko ci setal wa kaana te nekkoon na moom Seydina Muusa alayhi salaam rasulan yonent la woon damaa ko yóoda yebaloon nabiyaata ñoom itam yonent la woon moom lañ koo soloo woon léegi nag fii tekkiwul na ku yonent fii nii fu suñu borom ne moom nabiyaa te waxul ne woon rasula kooku du rasul déedéet seydina ibrahim male alayhi salaam gis nga dane woon innahu kaana siddiqan nabiyya moom de koy daan nekkoon te njom waxtalu dëggu ba pare yonent la woon xam nga waxul ne rasul la est ce que loolu day tekki ne nekkul rasul aha kay mukk tekkiwu ko mukk mukk kon mbir mi loolu la la mu ne woon naa day naahu ta moom seydina muusa mi alayhi salaatu wassalaam woowoon naa ko nag daal di koy woo min jaanibi tuuri layman nii mooy ca pegg ga nga xam ne moo féete ndejoor ca tuur muy tuuri Siina muy ca montagne boo bële na qarrabnaahu najiya suñu borom tabaaraka wa ta'aala ne ma daal di koy jegeñal keroog boo bële ngir mën a déeyaaleeg moom daal di déggaa déeyaaleeg moom ba ni muy déggee la nga xam ne mooy kaddu borom bi tabaaraka wa ta'aala ma doon wax ak moom ca kaddu gëm déggoon mu naan ko innanii ana Allah man maay sa borom bi nga xamante ne nii laa ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri te moom lañ gisoon ci saar bi ñu génnoon muy suuratu saydina Taaha alayhi salaatu wassalaam mu ne wa wahabna lahu ba léegi ñu may ko gis nga saar bi suñu borom boo gisee yonent bu nekk ci ñoom daan wa wahabna lahu kon nag ñu nit yii muy wax naan wa wahabna lahu nañu ko ñaan moom moomu nga xam ne mooy al wahhab mayoon yonent yi alayhimu salaatu kon ñu ñaan ko moom borom boobu azza wa mu daal di ñuy may ci mayam yi nga xamante ne mooy yu yaatu yi may ñu ngërëmam azza wa jal mu ne kon wa wahabnaa lahu moom seydinaa muusaa mi ñu daal di koy may lahu ñeel ko min rahmatinaa te loo xam ne nag ci suñu yërmande gi la kese la axaahu daal di koy may ki nga xamante ne mooy fareeram haaruna di seydinaa haarun alayhi salaatu def ko yonent keroog bi nga xam ne moom lañ ko gisoon ci jataay ci saar bee ñu génn moom moo ko ñaanoon ne suñu borom waj'al lii min waziran min ahli haaruna axi ñaanoon ko borom bi tabaaraka wa taala mu defal ko ko xam ne moo koy jàppale ci mission bi mu ko yónnee mooy seydinaa haarun mu di suñu boroom ne moom daal di koy may wadkur ba léegi mu ne fàttalekul te tuddal yow yee seydinaa muhammad alayhi salaatu saar bi fil kitaab bi ci téere bi ak ci saar bi ismaayila ba nga xamante ne ni alayhi salaatu salaatu mooy seydinaa ismaayil alayhi salaam innahu dëgg-dëgg moom de kaana nekkoon na saadiqal wa'd koo xam ne moom ak dëgg woon li nga xam ne mooy ab ak dëgg woon li nga xamante ne mooy mooy rendez de tey bu ko mu kóllëreeloon joxoon la kàddu walla rendez joxe li nga xam ne rawatina yooyu mooy ne ak koo dëggu woon de du mukk jot jëf jot muy wuteek la nga xam ne moom la dige woon mukk lool du ko def de wa kaanata nekkoon na rasulan moom seydinaa ismaayil alayhi salaatu wassalaam nekkoon na ndaw ndaw borom bi tabaaraka wa taala nabiya nekkoon yonent boo xam ne moom la yónni woon foofale ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne wa na ya'muru doon digal ahlahu ay ñoñam ahlahu mooy ña xeetam ba ñu ko yónni woon muy ca arabu jurhum yoo yële ñoom ñoom ñépp da leen doon digal bi salaati ci julli wa zakaati ak li nga xamante ne muy mooy zakat di génn li nga xamante ne di fóot seen bopp ci takk-takk yi waaye tamit di génn seen alal di ko joxe ta borom bi tabaraka wa taala kese tax ngir man cee fóotoo ci seen tilim tilim yi wa kaanate nekkoon na moom seydinaa Ismaayil moomale alayhi salaatu wassalaam inda rabbihi fa boroomam tabaaraka nekkoon na koo xamante ne ni cey ku boroom bi gën a mangoog dees kay mu ne wadkur tuddal ba léegi beneen yonent boo xamante ne ni alayhi salaatu wassalaam fil kitaab yi ci téere bii di alquraan ak ci saar bii di sayyidatuna maryam alayhi salaatu wassalaam ci saar bii tudd ci kan idrisa seydina idris alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg moom de kaana nekkoon na siddiqan nabiyya nekkoon na moom itam te njomboxtalu nga xam ne mooy siddiq ya dëggu nabiyya te yonent la woon alayhi salaatu wassalaam wa rafa'naahu ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala ñun ñoo ko yëgati makaanan aliya bërëb boo xam ne ñoo ko yëgati yóbbu ko ci bërëb boo xam ne bu kawee kawe la te loolu suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñuy leeral ci xadiis boo xamante ne nii moo nekk ci saxiixayn di wax li nga xam ne mooy xew-xew li nga xamante ne nii mooy xew-xew al israa wal mi'raaj bu seydina anas bim jële ci seydina maalik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anhuma kene moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kene keroog bi nga xamante ne ci la dem laylatul isra al mi'raj di dem fi nga xamante ne nii mooy ci kaw mook seydinaa jibril ci asamaan yi alayhim assalaatu wassalaam mu ngi romb ki nga xam ne mooy seydinaa idris mu ko fekk ci ñeenteelu asamaan si muy quatrième asamaan si kon loolu moo tax mbir mi noonu la foofu la suñu boroom tabaaraka wa taala di wax naan wa rafa'naahu makaanan aliyya suñu boroom nag bi mu tuddee ñii ñépp mu ne ulaayika gaa yoo yële ma tudd muy yonent yu baax yii te sell alladina ñooy ñi nga xamante ne nii an'ama allahu alayhim borom bi tabaaraka wa ta'aala daal dina leen di xéewala de minan nabiyyiina ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam min dhurriyyati aadam ci ni nga xam ne njabootuk seydina aadam kooku mooy kan mooy comme ñoom seydina idris ñii nii wa mimman hamalnaa ma'a nuuh ak ñi nga mooy seyd min dhurriyyati zurriyati aadam mooy ñoom seydinaa nuux ak ñoom seydinaa idris ñoom ñooñu ci njabootu seydinaa aadam lañ bokk tudd na leen fii wa mimman hamalnaa ma nuux waaye ñoom ñii ma tudd ci yonent yii bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom laa yebaloon laa yeboon te gaaluk seydinaa nuux ga alayhi salaatu wassalaam te ñooñu ñooy ñan mooy seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ndax sët la ci moom alayhi salaatu wassalaam wa min dhurriyyati ibrahim Ibrahim mooy day wàcc noo gis mooy ku nekk ca kaw daanaka maamu ñi ci suuf la waaye mooy loolu na nag mooy Seydina Adam mooy maamu ñoom Seydina Nuux ak ñoom Seydina Idris waaye ñi nga xamante ne nii ñoom la yeboon ca gaal ga ñooñu lalal ay sët ci ñi nga xamante ne nii surtout ñu ne mooy zur wa ja'alna zurriyatahum humul baqin suñu borom ne ma def ñi nga xam ne ñooy descendance ñooy njabootu Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ñoom kese la mbënd mi daal di woon bàyyi ñoom ñoo fi des te ñoo dundalaat suuf si ñoo dëkkalaat suuf si am ñu ne bu dee durriyatahu boobu xam nga gisoon nañu wute boobu ñenn ne waaw du moo tax ñépp doomi Seydina Nuux la ñu ne am ñu ne déedéet wa durriyatahu mooy ñi ko gëmoon même bu dee du ay ñoo xam ne ci gañoom la jóge ndax moo nekkoon seen baay ci wàllu ngëm yàlla ak yooyele wallahu ta'ala alam mu ne kon wa min durriyati ibrahim ak ci njabootu seydina ibrahim te ñim fi tudd nii alayhi salaam mooy seydina ñoom yaqub ak ñoom seydina ki nga isxaaq ak yaqub ak seydina ismail wa mimman hadayna wa israila wala wa israil ak ki nga xamante ne nii mooy Israël te tudd na ko léegi mooy Seydina Yaqub njabootam mooy ñan njabootam gi mu tudd fii Seydina Israël mooy ñan mooy ñoom Seydina Zakariya ak ñoom Seydina ya ak ñoom Seydina Yahya ak Seydina ki nga xamante ne nii mooy Sayyidatuna Maryam alayhi salaatu wassalaam ak doom ja mooy ci côté yaayam sët la ci ki nga xamante ne mooy Seydina Israël ni Yaqub wa mimman hadayna ba léegi ñii ñu ngi tukke ci ñi nga xamante ñoom laa gindi teg leen ci yoon wajtabaynaa te ñooy yonent yi nga xam ne maa leen tànn daal di leen béjji idaa tutla alayhim ayaatu rahman bees leen masaana jàngal fees leen masoona jàngal ayaatu rahmaani laa yaay sa rab borom bi fees del ak yërmande xarru dañuy rot sujjadan sujood wa bukiya di jooy lii damoo nekkoon seeni melo ñoom yonent yu baax yi te sell ja'alana allahu ñu mel ni ñu jaar seeni tànk yal na borom bi may ñu ñu daal topp li nga xamante ne